kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi nag mu indi kon hadith bi nga xam ne mooy bi mujj ci buntu bi di hadith numéro sept cent vingt mu ne wa an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxruju min tariiqi ash-shajara wa yadxulu min tariiqi al-mu'arras wa idhaa daxala makkata daxala min as-saniyyati al-'ulyaa wa yaxruju min as-saniyati as-sufla muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahu llahu ta'ala mu ñu indil xadis bu mujj mu ne wa an ibni umara mu ngi jëlee ci al-imaam ibnu umar ibnu al-xattaab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yaxruju doon génne bu ma soon a génne Medina di dem min tariqi shajara di dem Makka zaadaha allahu sharafa day génne ci yoon wa nga xam ne mooy yoonu garab ga lan mooy yoonu garab ga al imaamul qaadi Iyaad ibn Muusa al Maliki al Maghribi rahimahullah mu ne huwa mawdi'un ma'rufun ala tariqi man arada adh-dhihaba aw adh-dhahaba ila makkata min al-madina kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yakhruju minhu ila dhil hulayfa fayabitu biha al-imam al-qadi Iyad rahimahullah mu ne eh, tariqu ash-shajara mu ne ash-shajara foofee yoon woowee comme rek buñ ne yoonu mbul ga yoonu guy ga yoonu daqaar ga voilà mu ne garab la foofale euh, yoon la woo xamante ne bërëb la bu ñu xam ci yoonu ki nga xam ne dafa namm bëgg jóge Medina di dem Makka génn Medina di dem Makka yoon woowee yoon la wu ñu xam foofee tuddoon tariqu shajara mu ne nag yonent bi saa salaam bu doon génn Medina di dem Makka fa la doon yoon woowee la doon jaar dem fan ilaa Zil Xulayfa muy léegi fi ñuy tudde abyaaru Ali nekk miiqaatu waa ahlul madina nekk seen miiqaat foofale fala yonent bi alayhi salaatu salaam doon yu bu jaaree ci yoon woowu daal di ngir dem Dal Xulayfa fa yabiitu biha mu fanaan fa wa idaa rajaa bu dëppee jóge Makka baata biha day ñëwaat ba Dal min tariqil mu'arras waaye nag buy ñëwaat du jaaraat foofu day jaaraat tariqul mu'arras beneen yoon wu wutee tariqu shajara léegi al mu'arras nag bi fathi ra il mushaddada waaw mooy raa bi mu'arras moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne al mu'arras huwa bi dammi al miim wa fathi al ayn al muhmala wa raa al mushaddada huwa mawdi'un ma'rufun bi qurbi al madinati ala sittati amyal minha mu ne al-mu'arras niñ koy takke mooy bi dammil miim miim bi da ngay def mu wa fathil ayni ayn bi nga def ko fatha ci kaw maska kaw al-muhmala bi nga xam ne amul tomb war ra il mushaddad ak ra bi nga xam ne muhmala moom it amul tomb waaye dañ cee def day am shadda mu'arras dañ koy maas ci kaw bu wax mu'arris comme ni nga xam ne am na benn kii bu ma gis boo xam ne mu'arris lañ def mais mu'arras la mu ne wa huwa ta moom mawdi'un bërëb la ma'rufun bu ñu xam ne qurbil madina bu jóge Madina ala sittati amyaal li nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam distance su am yàlla ay miles al bu ñëwaatee ci li nga xam ne moom la al imaam al qaadi Iyaad doon wax rahimahullah kanta moom mu ne wa idaa bu yonent bi alay salaam daal di kon dëppee baata biha day fanaan zal xulayfa aydan wa daxala waaye buy dugg biir Medina cette fois ci du jël yoon moom jëloon ba muy dem ba muy génn di ashajara waaye day jaar muarras mu ne al muarras bi fathi ra comme ni ñu wax makaanun ma'ruuf yaqa'u ala sittati amyaalin min al madina comme l'imam an-Nawawi wax mu ngi tolloog six miles digganteem ak Medina léegi lan mooy miles waaw parce que miles un mille mooy un benn mile façon lu ñuy natte la ay distance ay diggante fii ak ba fenn miles voilà un kilomètre six cents la à peu près boo ci defee fois six un virgule six fois six égale neuf kilomètres ak lu teg waaw te diggante Médina ak fi nga xam ne mooy Zal Xulayfa environ quatorze kilomètres la voilà kon mooy yeneen trois cent day génn Médina hein bu génnee jël tariqu shajara yoonu garab ga ngir dem dal fa waaye bu jógee Makka di ñibbisi day fanaanaat dal xulayfa comme ni mu fa fanaanoon ba muy dem après buy dugg si nag du jaar tariqu shajara muarras nga xam ne moom diggante muarras fi mu nekk ak Medina six miles la mooy li nga xamante ne moom lañ la wax noonu à peu près neuf kilomètres six cents diggante dal xulayfa nag ak Medina environ quatorze kilomètres walillahi alhamdu wal kon <coughs> mu ne noonu lay def ci génn bi buy génn ak buy dugg si léegi nag mu des waa Makka nag moom nu mu fa doon def mu ne wa idaa daxala makkata kanta bu doon dugg al baldatul mahrusa waaw dëkk bu tedd ba non makka neex barki yàlla laa wax wa idaa daxala makkata buy dugg makka zaada allahu sharafa <laughs> daxal dina dugg mina saniyati <laughs> waaw mina saniyati al ulya al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne al-ulya allati bil batha mooy bi nekk batha eh, mu ne la yuqaalu laha al-batha wal abtah dañ koy wax batha di ko abtah mu ne wa huwa bi janbil muhassab moo nekk côté muhassab wa hiya thaniyatu yanhadiru minha ila maqabir makka mu ne foofu benn tund la woo xam ne mooy thaniya mooy loo xam diggante ay montagne yoo xam ne boo fa wàccee day wàcc jëm fa nga xam ne mooy bàmmeelu waa ahlul mak ahlu makkata seen fa ñuy denc seen néew yi foofee euh, euh, foofale la kanta al imamu al qadi Iyad ibnu Musa al maliki al maghribi rahimahullahu ta'ala moom mu ne as-saniyatu al-ulya bi al imam di wax al ibn Umar wa idha daxala Makka daxala min as-saniyati al-ulya mu ne as-saniya ay al mooy al hajun asa ah, <coughs> mooy alxajur noonu tudd mooy seen mooy li mu wax ne Imaam An-Nawawi foofu la seen maqbara yi seen cimetière yi foofee la nekk kanta as-saniyatu sufla eh, mooy ca suuf léegi eh, mu ne as-saniya min a tariq ad-dayiqa bayna mooy yoon woo xam ne dafa xat nekk diggante ñaari montagne comme niñ ko waxee wa sufla hiya al-musamma bi shabika moom la ñuy wax shabika moom loolu la wax moom al-imaam al-qaadi Iyaad ibnu Muusa rahimahullah kon yonent way saa bu doon dugg Makka fan la doon duggee ci kaw loolu la lay wax wa idaa daxala Makka daxala min as-saniyati al-ulya ci kaw xam nga Medina léegi defal ki géographie boo jógee Medina Medina ci kaw Makka la nekk booy ñëw Makka mooy Makka yow bu dee a ngay ñëw noonu Makka ci nooru Makka ngay duggee moom moo la gën a yonent way saa buy dugg ci noor bi mooy ci bëj saalum non non bëj gànnaar bu dee ci waxi wolof comme fa ñu nekk moom gànnaar a nekk suñu kaw loolu la mooy Medina ci kaw yu mel noonu ci kaw buñ ko gàngalleeg foofu Ndakaaroo ay Sénégal ak Saint-Louis loolu mooy gànnaar ngay jóge <laughs> ngir dugg biir Sénégal yeneen saa saa Medina ca kaw la ne day ñëw noonu lay duggee waaye buy génn buy génn nag mu jaari ca suuf waaw ca euh, bëj Saalum ca suuf la yoon jaar loolu mooy asaniya daxala min asaniyati al wa yaxruju buy génn nag mina saniyati sufla ca suuf lay jaar moom du jaar fi nga xam ne fa la dugge woon mooy ci kaw waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu ah, al xaafidu ah, al nawawi al buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo alhamdulilah léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom da nga ko solo ñu ne la déedéet xadis bi kay <coughs> al imaamu <coughs> ahmad di seen sëriñ jëkkoon na mu soloo ko waaye noonu soloo na ko al imaam Abu Dawud ak al imaam An-Nasa'i ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullah ala al jami' al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne moom indi na ko ci buntu yu bari léegi buñ jëlee kitaabul hajj baabu xuruuj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala tariq ash-shajara mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir mu ne kii na Ibrahim ibn al-Mundhir ibn abdillah ibn al-Munzir ibn al-Mughira ibn Abdirrahman ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab Abu Ishaq surtout moom surtout ñoom yaa Khadija la ñoom ñooñ voilà <coughs> Hizam bële di baayu euh, Jubayr ibn Mut'im maanaam Jubayr ibn Mut'im non non euh, <laughs> kii euh, ibn Hizam ah saxaaba boobu nga xam ne yaa Xadiija moo doon bàjjan waaw hmm? ah. ah, ndax tur bi ñëwula ah? <laughs> ibn Hilaam ah Hakim voilà Hakim ibn Hizaam voilà baayu Hakim nag mooy maamu kii Ibrahim ibn Munzir Abu Ishaq al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu taala moom la ko imam al-Bukhari jële qaala mu ne haddathana Anas ibn Iyad mu ne ki ñu nettali mooy Anas ibn Iyad ibn Damra rahimahullahu taala hmm, al-Laythi al-Madani rahimahullahu taala an Ubaydillah moo ko jële ci Ubaydillah kii mooy al-Umari Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi Abu Usman al-Madani radiyallahu ta'ala an ali Umar an Nafi' moo ko jëlee ci Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-jami' Abu Abdillah rahmatullah alayhi an Abdillah ibn Umar moo ko jëlee ci njaatigéem ibn Abdillah doomi Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza rahmatullah alayhi wa radiya anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju min tariq ash-shajara wa yadxulu min tariqi al-mu'arras wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha xaraja ila makkata yusalli fi masjidi ash-shajara wa idha raja'a salla bi dhul hulayfa batni al-wadi wa baata hatta yusbih hmm? mais bii nii indiwul ci bu jóge woon feneen mooy wa yaxruju wan idha daxala min makkata daxala min as-saniyati al-ulya loolu ci yeneen kii la ko indi moom al imaamu al xaafizu al buxaari rahimahullahu taala Ah, léegi euh, noonu la ko al imaam al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi kon euh, kanta al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moom ay kàddoom moom la al imaam al kii indi fii waaye euh, imaam bi al Buxaari yenn kitaabul hajj baabu min ayna yadxulu Makka min ayna yadxulu Makka <laughs> ana fan la ñuy dugge la yadxulu Makka la ñuy dugge Makka maanaam jëlëg Ibrahim ibn Munzir mi waxoon sànq ah, rahmatullah alayhi bu Ishaq après mu jële ci Ma'n ibn Isa ibn Yahya ibn Dinar ah, Abu Yahya al-Qazzazu rahimahullah al-Ashja'i mu ne haddathani Malik imaamu Malik imaamu daar al-hijra ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Abu Abdillah al-Asbahi an Nafi'in an ibn Umar Nafi' gis na gis na ibn Umar gis na gis na radiyallahu anhuma annahu qaala kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yadxulu mina saniyati al-ulyaa wa yaxruju mina saniyati as-suflaa kon gis na mu ngi noonu kaana al-imaam Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'aala mu ngi ko ci kitaabul hajj baabu istihbaabi duxuuli makka mina saniyati al-ulyaa mu ne haddathanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ Abuu Bakr ibn Abii Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abii Shayba Ibraahiim ibn Usmaan ibn Ah, al-Absiyu Abu Bakr al-Wasitiyu al-asl al-Kufiyu rahmatullahi alayhi an qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Numayr mu ne ki nettam Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah ibn Abi Hayya ah, Abu Hisham al-Kufiyu al-Hamdaniyu rahmatullahi alayhi qaala ha imaam Muslim taxawal ma di la beneen tàllale ma jële ko ci doomu kii aw imam Abu Bakr ibn Abi Shayba jële ci ma ne wa haddathana ibnu Numay ibnu Numayrin mu nekk ñu nettale moo ibnu Numayr Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kufi Abu Abdirrahman qaala mu ne haddathana abi mu ne suñu baay sama baay di Abdallah ibn Numayr mi ko imam Abu Bakr ibn Abi Shayba jële sànq ibn Abdillah rahimahullah Abu Hisham al-Kufi al-Hamdani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Ubaydullah mu ne mooy al-Umari gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi an Nafi' gis nañ ko sànq an Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju min tariq ash-shajara wa yadkhulu min tariq al-mu'arras wa idha dakhala Makkata dakhala min ath-thaniyati al-ulya wa yakhruju min ath-thaniyati as-sufla kon mu ngi noonu léegi lëkkale hadith bi lii ak suñu bunt bi mooy yenent may saa salaam xatta buy dugg màkk kon nañ ko waxoon sànq ci hadis bi ñu génn mooy du rek bu doon dem di julli iid kese ci Medina noonu la doon jaawale ay yoon waaye même bu doon dem beneen jaamu yàlla bu mag muy dem añ wala umra ji yoon bi mu génne buy dem Medina du yoon boobu lay duggaate te buy dugg Makka yoon bi mu dugge biir Makka du bokk ak yoon bi nga xam ne moom la génne moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu mu nekk loo xam ne du loo xam ne lu hasard la comme ni ko ñenn ñi di waxe na bon Medina li taxoon yeneen bay sa salam de façon boo jógee Medina comme ni ma la ko waxoon sànq di duggu dugg Makka ci bëj gànnaar bi ngay jóge mooy ci nord bi di dugg si loolu moo ko gën a jege looloo taxoon mu jaar fa léegi nag buy génn voilà moom mu jaar ci suuf loolu bon daa tombe rek te daa nekk li nga xam ne moo ko gën a jekku waaye mbir mi du loolu voilà loolu du loolu <laughs> waaw kon nag waxoon nañ nag ci hadis bi ñu génn xikma yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax lan moo tax yonent may saa saa ban xikma lañ mën a trouver li tax muy soppi aw yoon jaar ci yoon wi après jaar ci weneen yoon waaw léegi nag euh, kon liñ doon wax sànk loolu gënu la dëgër te ne rek daa yonent may saa saa daa seet li gën a woyof ci moom dong képp lool kese la mooy bi muy boo jógee Makka moom noo Medina dugg Makka ci nord bi ngay jóge léegi mu dugg foofu quoi c'est officier tout léegi parce wax jooju mooy lan mooy Shami bi ki nga xam ne Sham la jóge ci kaw Palestine ay yooyu bi ñëw nga xam ne Medina yoonu Medina lay jaar ñoom mën nañu jaar foofu léegi yaman yi bi yaman yi bi moom ci suufu Makka la jóge jógewul ci kaw kooku kon li gën mooy lañ naan ko yow duggal ci suufu Makka déedéet déedéet roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wiiri voilà wiiri jaar ba ca waaw <laughs> waaw ah, naa ñu eh, ngi ciy bàyyi xel waaw <laughs> ah, <laughs> wiiri yàkkamtee gis kaaba gis très bien très bien très bien très bien très Allah wallahi ñeenaa la waaye nag a ah, <laughs> ah bul fàtte yii de yeneen may saa saam doonul woon dugge n'importe comment wala rek ay wëñi mooy nam defoon de toute façon xam nañ ne yàlla lu nekk da koo tàndal lëgët waaw te daraam du am yeneen may saa saam bàyyi borom bi bàyyiwul mbiram la ak kenn waaw lépp moo ko calibré waaw kon nag li mu def loolu de toute façon fa gi ëpp nekke waaw même bu dee du dañ ne ko def leneen yow li nga def xaram na xaram xaram xaram taal fii ñu ñu daal lay bàcc yar déedéet <laughs> waaw dañ nekk rek ci lu gën kon mu ngi noonee kon bokk na kon ci ñu sopp bi ñu gisee lëkkaale bi kon wuteel bi muy wutele yoon yi jaar ci yoon bii buy nit mu jaar ci beneen yoon loolu am na xikmam yoo xam ne moo tax yonent may sa sam di ko def te loolu am na yuñ ci tudd ah, léegi nag <coughs> kon dañu ci xame ne kon loolu dañ ko sopp voilà booy dugg Makka jaare fi ko yonent may sa sam jaare woon asaniyatul ulya mooy ci kaw boo ciy génn nga jaare ci suuf ndax hadis bii ak yu mel ñoom léegi moo tax imaamu Nawawi ci al-Minhaj rahmatullah alayhi mu ne wala farq bayna an takuna hadhihi saniya ala tariqihi kal madani wa shami aw takuna kal yamani aw laa tak aw laa takunu kal yamani fa yustahabbu lil yamani wa ghayru an yastadira wa yadkhulu makka min asaniyati al ulya waaw mu ne nag lii nag boo ko xamee dañoo sopp ngay jaar fi yonent bay saa jaaroon moo xam waa ji Saam la jóge wala Medina muy yoonu yonent bay saa saam jaaroon doone rek daa gën yomb ci moom moo taxoon lool moo tax dañuy sopp yaman yi bi nga xam ne moom ca suuf lay jóge ak ku yor àttey ku jóge ci yaman ca suuf kooku dañuy sopp mu daal di def le détour jaar fa yonent bi saa saam jaaroon jóge ca sud ba du dugg de waaw wër Makka waaw comme ay périphérique waa de contournement rapide yi waaw wër Makka jóge ca kaw waaw jóge Yaman jaar noonee loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën li ñu gën a sopp waaw léegi nag kon mu ngi noonu kanta wax jële moom biñ la waxoon loolu dëgëru waaw que ne bon daa daa nekkoon ci yoonam ah moo ko gënoon yomb déedéet loolu c'est pas <laughs> waaw loolu it dañ ciy jànge que it kii buy jógee yi yeneen tray sar sa moo tax yene eh, Imam An-Nawawi bunt bi mu tudd ko wa ghayri voilà tekkul nga ne kon man bu ah kon yow man bu may dem ak kese la ak bu may dugg Makka ak yooyu ak Medina waaye bu léegi sama kër nag ñu la mais wax nañ la sànq jàkka yi yonent way saa saam c'est ça boo leen jàkka li gën yoon wi nga jaar booy ñibbi jaaral weneen yoon waaw yooyu yëpp gis nga xikma yi nga xam ne moom lañ la waxoon ci xadiis bi ñu génnoon que yooyu bu ko defee foo jaar dañuy lay seede ëllëg waaw waaw wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin borom bi day bind Abdullah li ngeen jiital waa ak seen jeexital yi te lépp rek borom bi def na ko ci téere moo xamante ne bu leer la ca la enregistré mbir yi yow nag foo jaar fu nekk loolu dalay seere waaw waaw banu salima diyaarakum tuktab asaarakum def leen seen dëkk dëkkuwaay yi la leen yonente may saa saam waxoon bu ko defee ñu bind seen jeexital yi kon loolu noonu euh, que ça soit moo tax al imam ne e, ci bunt bi ni mu ko tuddee intitulé istihbaabu dhahabi wal dhahabi ila al wa iyaadati al-marid seeti ko feebar sax voilà waaw kon nga naan ma sama kër nag fii ci Ndakaaru wala fii ci Laayoon wala fii nga xamante ni ci Koumpentoum wala fii nga xamante ne nii ci ñokk la ko baax man la waaw léegi yow loolu lépp ci yëpp booy dem di seeti ku feebar jëlal wenn yoon booy ñëwaat jaaral weneen yoon booy dem jàkk jaaral wenn yoon booy ñëwaat weneen yoon voilà janaasa nga dem yóbbu ab néew fa ngeen jaar bu ngeen di ñibbi fexe jaar weneen yoon xis xalaa zalika léegi nag nattal ci lool voilà ñu noonu loolu lépp ay tànk yiw la yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala ah dala koo defal ngir ëllëg kon jaam bi tabaraka wa taala kon dafa bokk ci ay teggin voilà liñ la doon wax ni nañ ci ñëw mooy tegginu ni ñu seetlu ñu dafa bokk ñu ngi ci kitaabul adab di koy waaja a jeexal ndax bii mooy chapitre avant dernier après chapitre bu mujj bi muy quatre-vingt-dix-neuf ci la al imam <laughs> di indi après nag mu génn ci téere boobu indi beneen téere insha allahu taala mu ngi xamal ne fii dafa bokk ci teggin yi gën a rëy mooy di roy yonent bi alayhi salaam attitude nit ñu ci même yi nga xamante ne nii nit man na foog ne comme ñenn ñi naan bon daa jege woon yoonam kese ah daa gënoon a simple ci moom kese ah moo tax bu jógee Medina jaar ci kaw noonu dugg biir Makka ah non mu ne la non non mel ni dalay wan ne ci borom nit ñu tool nit ñu sell ñi nag ñoom ñi ko dëkk lii moo leen ko may bokk na ci leen ko may dañoo ànd ak ay teggin ba du ñu gis yeneen tubaab sasam def yi seen fukki xel mayu leen ñuy jaar ñuy def leneen lu wuteeg li def quoi voilà. fii la dugge bi muy génn noonu moo tax ibnu umar radiyallahu anhu bokkoon ci seen kilifa yi ñoom as-salihuna yu mag moom noonu la ko doon doxal ak ñu bari voilà kon nag affaire baa ngoog al iqtidaa'u xayrun min al ibtidaa' roy yonent may saa saa moo gën liggéey ma a feem say affaire bopp di génne yoo xam ne même bu dee du loo xam dañ naan xaraam na li nga def dafa xaraam non mais li gën nañ la wax dafa bokk nag ci ay teggin mooy di sàmmoonteeg yooyu du ne rek man farata laay kii après waaw ñoom xamuñu yooyu nit ñu sell ñu radiyallahu anhu lu yonent bay saa def duñ ci xool ndax farata ak loolu lu dul ci yenn cas yoo xamante ne nii moo yooyu lu ñu xam la ci buntu fiqh yeeg yooyu mais ñoom bu ñu ñuy roy à la lettre voilà yonent bay saa saa lii la def daraam du hasard te moom la ñu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam pour yéen royukaay bu mat bi bu gën a baax kon ñu xam ne loolu la bokk ci teggi ni kon ni mu doon def bu doon dugg fenn wala muy dem fenn jaawale yoon yi yow itam fexeel di jaawale yooyu ndax kat hmm, loolu mooy fi la gépp yiw nekk voilà yiw gu mat ji foofu la nekk kon nag yal nañu ko borom bi royloo eh, zahiran wa batinan tamay ñu ngërëmam moom boroom bi tabaraka wa taala ak ngërëmu yonentam